yaqulu al-imaamu al-haafidu Muhyiddin Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf an-Nawawiyu ad-Dimashqiyu ash-Shaafi'iyu rahimahullahu ta'aala fi kitaabihi Riyaadu as-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu as-salaati was-salaam fil baab bil xaamisi wal xamsiin wa an abi amrin wa yuqaalu abu abdillah <coughs> wa yuqaalu abu layla usmaan bni affaan radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala laysa libni aadama haqqun fii siwaa haadihil xisaal baytun yaskunuhu wa sawbun yuwaari awratahu wa jilful xubzi wal maa rawaahu tirmidii rahimahullahu wa qaala xadiisun saxiix qaala tirmidii rahimahullah wa sami'tu abaa daawuda sulaymaana bna aslam albalxiyya yaquul sami'tu nadra bna shumayl rahimahullahu yaquul aljilf alxubzu laysa maahu idam wa qaala gayruhu huwa galiizu alxubz wa qaala alharawiyu rahimahullah almuraadu bihi huna wi'aa'u alxubz kaljawaaliqi walxurj wallaahu a'lam kon alimaamu alxaafidu annawawiyu rahimahullahu ta'aala ginnaaw bi nga xamante ne la gis ci tool bi ñu nekk ci garab gi bo ci garab juróom fukk ak juróom di chapitre cinquante cinq wala buntu cinquante cinq di wax ci ngëneelu dëddu àddina ak di ñaax nit ñi ñu ciy néewal ak ngëneelu ñàkk ci suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañ saxaaba boo xam ne benn xadiis kese lañ gis ci moom la jële ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu doon xadiis numéro quatre cent quatre-vingt-un di bimu ne woon wa an Ka'b ibn Iyaad radiyallahu anhu al-Ash'ari annahu qaala sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati al-maal tey nag ñu war a gis kon xadis bi ci tegu mooy xadis numéro quatre cent quatre-vingt-deux ñeenti téeméer ak juróom ñett fukk ak ñaar mu ne waan abi amr mu ne xadis bi mu ngi koy jëlee ci saxaaba boo xamante ne nii ñenn ñi nee nañ dàkkantalam mooy abu amr mu ne wa yuqaalu waaye nag am nañu ne non non abu abdillah dàkkantalam moo doon abu abdillah wa yuqaalu waaye ñeneen ne non non non abu layla abu abu amr abu abdillah abu layla <laughs> waa nan la tuddoon nag loolu dàkkantal la mu ne Usmaan ibn Affaan mooy Seydina Usmaan ibn Affaan ibn Abil Aas ibn Umayya ibn Abdi Shams ibn Abdi Manaaf al-Qurashi amirul mu'minin Dhun-Nurayn al-Mi'ta saalisu al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin ñetteelu xalifa l'islam bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw kon mu ne lan la wax mu ne anna nabiyya kana yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala nee laysa ñeelut libni aadama doomu aadama bi alayhi salaam xaqun benn xaq fii siwa hadihi al lu dul ci benn ci yii nii daal la am da la am àq waaw yu dul lii rek amu ci àq ah. waaw mooy amu ci àq yi nga xam ne manu la ñàkk ci dundam manula ñàkk ngir yaramam waaye ngir mu mën a dund ngir diineem jag kii rek la am ak mooy lan mu ne baytun yaskunu bi ci njëkk baytun ab kër baytun ab néeg yaskunu boo xam ne moom lay dëkke di fa dale benn wasawbun yuwaari awrata ak yére boo xamante ne nii moom lay muure awratahu mooy ay awraam mu ne wa jilful xubz ak li nga xamante ne mooy jilful xubz léegi moo waay moo ana lan mooy jilful xubz waay al imaam an-Nawawi mu ne qaala at-Tirmidhi mu ne al imaam Abu Isa at-Tirmidhi nee na al imaam at-Tirmidhi ñi soloo xadiis bi nee na wa sami'tu te dégg naa Aba Daawuda abu daaw aba daawud dégg naa sama sëriñ ba di abu daawud dégg naa sama sëriñ bi di abu daawud kan asigistaani non <laughs> dégg la kii itam sulaymaan la tudd mais du moom te abu daawud boobu sëriñu imaamu tirmidi la waxoon nañ la ko doon woowe ah abu daawud as-sijizi la ko doon wax <laughs> waaw sami'tu Aba Daawud as-Sijizi Aba Daawud as-Sijizi mooy as-Sijistani mooy Abu Daawud bi ñu xam imaamu Tirmidhi dana dégg naa Abu Daawud as-Sijizi mu wax mooy as-Sijistani ci ñun <laughs> voilà mais Souleymane la tudd ibn al alors que kii Souleymane ibn Aslam al-Balkhiya waaw yaqulu muy wax kii nag. Sulaymaan ibnu Aslam rahimahullah al-Balxi mooy dëkk bu siiw boobu kan lañ fi gis ñoo al-Balxi Qutayba ibnu Sa'iid al-Bulaani al-Balxi al-Balxi al-Baglaani waaw Balx ci bilaadu Balx ci dëkku Xuraasaan yoo yële moom mii fa la <coughs> ko joowoon dañ koy al musaafihi parce que al musaahifi parce que doon al musaah al musaahifi parce que da mooy kaamil yi waaw moom mii mu ne moom dégg naa ko sama sëriñ boobu yaqulu mu naan man abu imam abu tirmidhi dégg naa an-Nadr ibn Shumayl ah an-Nadr ibn Shumayl moom kel kel kàngam ibn Yazid al-Mazini at-Tamimi bokk ci boroom xam-xam yi gënoon xam ayyaamul arab ak riwaayatul xadiis bokk na ci ci kóori xadiis yi waaw waaye na lugha bariwul woon ku ko ci jege allahu akbar allahu akbar mu ngi génn àddina l'an deux cent trois fële ca Marw ca bilaadu Xurasaan moom moo an-Nadr ibn Shumayl delluwaay la woon ci wàllu luwa waaye it boroom xam-xam la woon ci wàllu xadiis bi mu ne yaqulu lan la wax mu ne al jilfu xadiis bi jilfu bi wax wa jilful xubsi mu ne al xubsu laysa ma'ahu idam mooy mburu mi nga xam ne amul diw waaw amul benn lees koy diw di ko bër wala di ci def diw ngir mu gën a neex a euh, euh, euh, mu gën a neex a lekk loolu la mooy mburu ma nga xamante ne nii loolu lépp amu ci amul loo ko ci loo koy accompagner ci diw muy gën a nii a gën a neex de loolu mooy jël Allahu akbar waaw loolu laal imaamu Abu Daawuda no an-Nadr ibn Shumayl daal di wax mu ne wa qaala ghayru al imaam mu ne keneen nag ku moom nee na huwa ghaliizul xubzi mooy pain boo xam ne dafa sec <laughs> waaw waaw waaw ah, mooy mburu mu wow moo xam ne dafa dëgër de <laughs> waaw waaw <laughs> léegi nag nga xam ne day rëy nii mais day dëgër ah léegi xam nga mburu buñ ko defee da amul lu ko doon diw day day dëgër voilà mu ne waqaala ngay kon waqaala al-Harawi mu ne kanta al-Harawi kan mooy al mooy Ahmad ibn Muhammad ibn Abdurrahman al-Bashani Abu Ubayd al-Harawi nekkoon koo xamante ne nii ci bilaadu Xuraasaan waaw ci Huraat foofule fa la cosaanoo woon eh, borom kitaabul eh, Gharibiyyin eh, moo bind ci Gharibul Qur'aan ak Gharibul Hadiis muy génn àddina lan quatre ginnaaw gàddaayu yonent bi alayhi salatu wassalam kanta moom mu ne alhu almuraadu liñ ci jublu mooy bihi huna fii jil bi mooy wi'a'ul xubzi mooy ndab li nga xamante ne nii moom lañuy def mburu yi waaw mu ne boo amee daal ndab boo xam ne benn pañe pañe la de bul foog ne ndab ngandum bool moo tax mu ne kal jawaaliqi wal xurj waaw ay ndab la woon ay récipient yoo xam ne arab yi dañ koo xamoon waaw nga xamante nii eh, dañ ci doon def ay paña la yuñ doon def mburu mu ne lu mel noonu loolu ya leen ci jublu fii mooy jawaaliq mooy eh, kal jawaaliq aw kon lii la wax ne loolu la wa jilful xubzi kon ñépp xam nañ ne kon mburu la moo xam ne mu wow la du ànd ak ay ñama ñamaak yu neex yu leen di neexal ah ay diw ak yuy gën a neex ak waaw yàlla tere nga naan may chocolat ki ñoom beurre ki ñoom ndam beeki ñoomin ñoom yépp loolu yëpp ah. <laughs> ah. kon mu ne wal kon na buñ ñëwaatee ci hadis bi mu ne kon doomu aadama laysa libni aadama haqqun fi siwa hadhihi al xisaal amul àq lu dul ci ñett yi baytun yaskunu kër gu mu dëkk wala néeg bu mu dëkk di fa suturloo wa thawbun yuwaari awrata ak yére boo xamante ne ci lay nëbbe awraam lay suturloo tamit wa jilful xubzi wal ma ak li nga xamante ne nii jilful xubzi mooy mburu moo xam ne daal mu wow la mooy mu mu tane rek <laughs> wal ma ak ndox moo xam ne moom lay naan waaw tey bu wëggee jàpp ak bëgg yi nga xamante ne nii mooy e, bu waree sangu man koo utiliser mu ne mu ne rawahu Tirmidhi hadis bi daal imaamu Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawra at-Tirmidhi moo ko solo wa qaala xadiisun saxiix mu ne xadiis bii de xadiis la boo xam ne bu wér la ah? kon la ca gis nañ ko kon nee na al imaam at-Tirmidhi moom moo ko solo léegi nag ñu war ñëw. ci est-ce que première njàngat moom kese ko solo ñu la la déedéet comme hadith am na hadith bu ni nga xamante ne moom du moom kese waaye al imaamu ahmadu ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullah alayhi daal na koy solo al imaamu abu isa di ci abwaabu zuhdi an rasuulillahi sallallahu alayhi min mu ne haddathana abdul abdu ibnu mu ne nettali nañu Abd ibn Humayd moom imaamu Tirmidhi di Abd ibn Humayd ibn Nasr Abu Muhammad al-Kissi rahimahullahu ta'ala moom ad-Dimashqiyu fa la génn àddina Dimashq rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Abdus Samad ibn Abdil Warith mu ne ki ñu nettali ma Abdus Samad ibn Abdil Warith ibn Sa'id ibn Zakwan at-Tamimiyu al-Anbariyu mawlahum at-Tannuriyu rahimahullahu ta'ala Abu Sahl rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Hurayth ibn as-Sa'ibi mu ne ki ñu nettali mooy Hurayth ibn as-Sa'ibi ah euh, attention attention revenons en arrière Abd ibn Humayd moom lan la thiqa comme al-imam al-hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala daal di wax ne thiqatun hafiz voilà ci Taqrib at-Tahdhib <coughs> waaw kon kooku jàll xam nga lu tax ñuy def lool parce que hadis bi daa am ñoo xam ne dañ na hadis bi wérul malgré imaamu Tirmidhi wax loolu moo tax foo gisa ñuy def lii rek xamal ne mooy ca wéral ga daa am problème moo tax kon nag mu ngi noonu ko gis nañ kooku kon fiqatun sabt moom taxul ñuy wax xaafis boog mu ne wa qaala mu ne haddathana Abdul Humayd mu ne qaala mu ne Samad ibn Abdil Warith mu ne ki gis nañ ko al imam Ibn Hajar al Asqalani ci Taqrib at-Tahdhib mu ne saduqun <coughs> fi Shu'ba mu ne ku dëggu la ak dëgër ci Shu'ba lu mu jëlee ci Shu'ba moom jàppal waaw mais ku dëggu la woon nag mooy moom mu ne qaala haddathana Hurayth ibn as-Sa'ib mu ne ki ñu nettal mooy Hurayth ibn as-Sa'ib at-Tamimi rahimahullah al-Hilali Abu Abdillah ñi ne Abu Abdi Rabbi al-Basri al-mu'adhdhin moom kii la woon nan benn noddukat la woon moom mii nag imaam imaamu al-Hafiz ci Taqrib at-Tahdhib dana saduqun saduqun yukhti ku dëggu la waaye day def ay njuumte de voilà <laughs> te yii lii day jam xadisa ah. qaala mu ne sami'tu al-Hasan mu ne dégg naa al-Hasan de al-Hasan ibn Abi al-Hasan Yasaar al-Basri Abu Sa'id al-Ansari al-Basri muy abu muy al-imaam Abu Hasan muy al-imaam kii Abu Sa'id ma Abu Hasan al-Hasan al-Basri Muslim al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala moom kenn du laaj mooy kan waaw kooku siqatun faqihun fadilun mashhur faqih waro ku dëgg diine xot bu saw fadilu mahfur allahu akbar allahu akbar ah, ma'an Humran ibn Aban moo ko jële ci Humran ibn Aban Humran it kenn du ko laaj mawla Usman hmm? an-Namari al-Farisi al-Madani al-Qurashi al-Umawi mawlahum ah, moom thiqa la moo tax imam al-Hafiz na thiqa kon gis nga Hurayth ibn Sa'id ah, fala wax jane léegi nag moom moo nettali ne an Usman ibn Affan radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala laysa li ibni aadama haqqun fii siwaa haadihi al-xisaal baytun yaskunuhu wa thawbun yuwaarii awratahu wa jilful xubzi wal maa' haadaa hadiisun sahiih wa huwa hadiisu al-Hurayth ibn as-Saa'ib lii la imaam la imaam an-Nawawi ne qaala at-Tirmidhi xoolal mu ne wa sami'tu Abaa Daawuud Sulaymaan ibn Salma ah al-Balkhi moom Salma la wax sauf que ci lële ñoom aslam lañ def Sulaymaan ibn aslam eh, mais ci riwaay imaamu ci sunan Tirmidhi bi ñor eh, ibn Salma la Sulay da Aba Daawud Sulaymaan ibn Salmin al-Balkhi yaqulu qaala an-Nadr ibn Shumayl jilfu al-khubz ya'ni laysa ma'ahu idaam hmm? nii mooy ni nga xamante ne nii noonee la ko al imaamu at-Tirmidhi indi loolu moo tax hadith bi al imaam al Munawi imaam al Munawi keroog wax Abdu Abdurrahman tuddul Abdurrahman ah Muhammad Abdurrauf al Qahiri al euh, seen dëkk ba nu mu al Azhari <laughs> Azhar égyptien la <laughs> al Munawi Muhammad ñoom égyptiens yi am nañ dem tur mel noonu Muhammad ah, boole ñaari tur. ah <laughs> Abdul Basit Abdul Samad <laughs> kii Muhammad Abdul Rauf ah mooy al Munawi du al Manawi al Munawi rahimahullahu ta'ala imaam al Hakim solo ko imaam al Munawi da ne hadith bi isnaaduhu sahih comme imaamul Bukhari comme imaam at-Tirmidhi moom da ne hadithun moom hadith bi jokkoo wér na kii nag nee sanad bi am na ñaar na sanad bi mën naa wér ba pare. fekk càllale ba kii càllale ba mën naa wér fekk xadiis ba wérul voilà waaye imaamu Tirmidi moom dafa àtte ne xadiis bi wér na imaam al-Munawi ne isnaaduhu saxiix al imaam al-Xaakim solo na ko ci mustadrakam rahmatullahi ala al-jamii kon xadiis bi ginnaaw loolu lëkkaaleem ak suñu bunt bi nga xam ne lañ nekk di wax ci doylu ñeewal ci wàllu àddina waa baabu fadlu az-zuhdi ngëneelu dëddu àddina ak di ñaax nit ñi ci ñeewal ci mbiru àddina ak li nga xamante ne mooy ngëneelu ñàkk kon yonent bi salaam fii di ñu wax ci xadiis bii nii que ne doomu aadama bi daal xaq bi mu am bi nga xamante ne ngir dund gi nga xam ne borom bi da ko fee indi ngir mu jaamu ko génnul ci ñetti mbir yii nii waaw yii daal bu ko amee. mooy doy na ko sëkk waaw lépp lu ci tegu rek bonus la te nag bonus boobu ñu bari mën na leen a yóbbu ci alkande uti bonus boobee ah <laughs> uti bonus boobee mën naa yóbbu ñu bari ci li nga xamante ne nii euh, euh, ak alkande la yii mooy lim nag mooy yi nga xam ne mooy ab daruraat la mooy yoo xam ne nécessité la man da ñàkk nit ki am ko ngir mën a diine euh, yàlla euh, jaamu gi mu ko wax nga jaamu ko mu mën cee taxawe mooy yii nii bi ñu mu ne ah ngir wan la ni nga war a wal hattu ala taqalluli minha di néewal ci mbiru àddina boo ci amee li nga xamante ne nii mooy lu man da ñàkk ngir nga mën a jaamu sa boroom aywa loolu baax na doylul <laughs> waaw bi ñu njëkk mu ne baytun yaskunu waaw kër goo xamante ne nii walla néeg boo xam ne moom lay dëkk waaw ak néeg boo xam ne moom lay dëkk ndax nit day soxla foo xam ne fa lay nekk di ko suturloo ah waaye foo xam ne fa lay dal fa lay mën a teg ay bagaasam bu tëdd jotee mu man faa dem tëdd te bañ di fanaan ci mbedd yi yooyu yëpp di ko fekk ak la ko ci bara fekk am loo xamante ne nii fa lay nekk mooy kon baytun bu njëkk waaw moo tax am kër dafa baax am dëkkuwaay dafa baax waaw dëkkuwaay boobu rek tekkiwul tout le temps ne man maa koy moomal sama bopp waaw bu dee ne am nga loo ko fayee comme Europe nga xam ne li ëpp moom daanaka ci location ngay nekk waaw kenn du la ne léegi jógee ci location bi parce que bon da ngaa war a am dara <coughs> léegi nag jaar ko ci intérêt yi nga xam ne dafa xaraam déedéet parce que lan yow li nga war a am darura la nga dëkk dañ naan la darura gi dafa teggee xanaa ba mu fi nee ba léegi même taawuñ ji mu ngi dund Europe non nan la doon def nga ne da doon lii ne waaw kay kon fekk mu ngi man loolu di ci man lam man gi am lam bëgg kooku kenn du ko ubbil buntu loo xam ne dafa xaram di cosaan déedéet kon nag mu ngi noonu baytu yasguna te baytul ak kër goo xam ne domaine la attention mooy am néeg boo xam ne yow yaa ko moomal sa bopp wala boo xam ne yow mën nga faa sutur la yor caabi yor la nga yor waaw nga xam ne sa yaa ci yaa koy yaa ciy soppane ko loolu la loolu mooy affaire bi <coughs> baytun yaskunu li ci dale waaw ak lan première wa thawbun yuwaari awrata mu am benn bi yére wala ay yére yoo xam ne ñooy tax mu mën muur awraam ko borom bi ne wuur ko waaw loolu wax waaw te nag gis nga li yonent bi saa saa doon wax mais nit ñi njëkk ci ñu njëkk nekkoon ci lislaam bi ñii dañ doon dundee ah bada al islaamu ghariban ah. wa sayaudu ghariban kama bada ah. fa tuuba lil ghuraba bi saa saa nee na lislaam bi dafa tàmbalee ci tumuranke wa sayaudu ghariban kama bada dina delluwaat ci tumuranke comme na mu tàmbale woon fa tuuba shajaratu tuuba ay way pexe ñeel na ñi nga xam ne ñooy tumuranke ànd ak moom mooy da gis ñoo xam ne gisoo Seydina Musab du keroog ñu ngi la koy wax bi Seydina ñu ngi xadiis bi radiyallahu anhu ah, bi muy fàttaleku ñoom Seydina keroog bi mu génnee àddina Uhud nan la deme benn biére la yoroon namira boo xam ne moom lañ ko doon sànge bu ñu ko xëccee ba ci tànk bopp bi di feeñ bu ñu ko xëccee ba ci bopp yi tànkee di feeñ waaw muy benn biére loolu la amoon amaatul woon leneen te moom la indi woon foofu allahu akbar waaye Seyna Hamza noonu loona ah. Seyna Hamza sœur moo fa indi sax ay yére yuñ ko yeneen kii ngir ñu sàng ko ah, ñaar muy Sayyidatu Safiya bint Abdil Muttalib nekkoon grande sœur Seydina Hamza magam keroog bi mu déggee ne faat nañ ko Uhud moom moo ba daw ñëw indaale ñaari yére waaw waaw nay doom ji az-Zubayr ibn al-Awwam fekk bi muy daw si di ñëw Seydina Zubayr nee na damaa jekk rek gis benn jigéen buy dox dox yoo ma ne sama yaay la kële allure bee moom sama allure yaay la xaar yeneen saa salaam ne daw leen gaaw ngeen ne ci yéen buñ jege ñu ñu faat nee na bi mu ñëwee di taxaw ci kanamam bi mu ma tuuse fële laa dali ma ne ko non yeneen saa salaam nee na nag bu bu leen fa jege mu taxaw ne man damaa dégg ne dañoo faat sama frère bi xam Hamza loolu moo tax ma ñëw waaw mu ñëwoon nag indi woon ñaari yére yi ngeen ñu sànge ko ko saxaaba yi jour bi nga xam ne bi ñuy suul nit ñi yonent saa salaam mais ñaari yére yi dañoo gis koo xam ne Seydina Hamza fi mu fi mu tëdd fi ñu ko fi mu faatoo am na beneen saxaabu boo xam ne noonu comme niñ ko def lay def dañ koo mutilé dagg fu nekk ñu dagg ko comme ni waa Quraysh su defoon keroog li ci def ay caqati ay jaaro ñoom ñoom Hind ko doon def <laughs> hein gisoon nañ waxoon nañ la yaayu kii ci la woon Abdallah ibn Amr ibn al-As bint Munabbih ibn al-Hajjaj mi nga xam ne moom la yeneen tubaab saa saa romb keroog muy defar sàkket wi <coughs> mook doom ji mu ne leen gisuma lu dul ne mbir mi gin naa gaaw loolu <coughs> gis nga moom Seydina Hamza gaa yi gis ne ah day ñaaw nag vraiment wala ñun mënuñu supporter jël ñaari làmbaay di ko defal xam Hamza alors que mbokkam nii ci lansaar yi faatoon comme ni mu faatoo ñu def ko noonu amul moom tàngaay ñu far jël dañu ko kii ku mu tombe ci yow rek yow yaa jël boobu waaw ne nañ jël bii jox ko Hamza nañ non dañoo def xurwa waaw waaye liñ naa genre kilo fas mu tombe ci yow rek yaay jël bii ñu def ko dox mais taxul woon sax bu ñu xëccee fii fii di feeñ bu ñu xëccee fii fii di feeñ voilà tànk ya kon ñoom gis nga noonu lañ doon kii ah moo daa daga ñoo xam ne ay benn yére comme nañuy kii nii ay yonent bay saa saab léeg-léeg da doon ñëw di julli suñu gis trasu fu mu raxas nii ci yar ci ci yére bi nga wax ne daa bari woon ay yére yoo xam ne buy génn ah, sol bu ko ci neex <laughs> ah. loolu ñun ñoo xam yu neex yooyu de ah bay yoo xam ne benn yére lañ leen di xame waaw te lu bari comme ni ma la waxoon doo añ aj jiñ de du dañoo lottoon de waaw waaye dañoo xamoon ne àddina bii daal mamar la daaru mamar la ko waa kërug romb rek la waaw waaw moo tax Sayyidatu Aisha ne woon dinaa dama doon gis trace manu yi ci yonent ci yére yonent bi alayhi salaam ma xoos ko wala noo ma raxas ko ma gis ko xoos ko mu génn di ci jullee waaw waaw ñewul ne ah bon nañ jëli beneen quoi parce que ñoom loolu la ñawoon mu ne nag doomu aadama bi nag yii ñooy yi nga xam ne xaq xaq la ci am xaq waaw ci kese yoo xam ne bu ci amee lii di ci jaamu boroomam kooku <coughs> xisaabam day simple ëllëg ndax lañ koy laaj mooy amoon na ci àq waaw mooy lan benn néeg baytun yaskuna bu muy daloo wa thawbun yuwaari awrata ak yére boo xamante ne nii ci lay muure ay awraam ba awraam yi ko borom bi di ne ah yaa bani aadama xuzu zinatakum inda kulli masjid waaw ñu mën a ci sutur la woo waaw waaye ginnaaw loolu ak mu ne wa jilful xubzi wal ma ak li nga xam ne jilful xubzi wal ma jirful xubsi mooy pain boo xam ne bu wow la mooy loo yor ci mburu rek wal ma ak ndox moo xam ne xanaa léeg-léeg nga poñsee ko waaye di ci naan nga façon dund yi vraiment ñun dañoo bañawu ci yu neex yi ba fii neeñ naan ne kii kii ab extraterrestre lay wax wala tum de um deni kuy dunde di ci xanaa mooy aset yu yàgg yooyu ñu yàlla yooyu ñu doon yi yiir ci téere yu yàgg ya xanaa moom la décrire man la non ci ñun la yeneen tiberay saa saabu wax yi mooy xam-xam ci mbir yi waaw waaw nii la ah waaye kon nu fay demee noonu ma la lool lool de mooy am waaw voilà loolu de mooy am <laughs> xam nga lii nii moom la ñu ñu ñu yonent bari saa ni ñu la ko waxale ak salaf seen ginnaaw lii moo doon seenu dund lu bari waaw ci lii lañ doon ne waaw amuñu woon lu ñuy gàññ looloo tax yonent bari saa doon wax naan li ma doon ragal du du du du du li may ragal ci yéen mooy ubbi du ñàkk laay ragal ci yéen waaye mooy ñu ubbi ci yéen tóor tóoru àddina yi mo ngeen njëkkante ko xëccoo ko comme na nga xam ne ñoo leen jiitoon doon ko xëccoo ngeen al mu alak leen comme ni nga xamante ne nii noonu la leen alaka woon kon nag mu ngi noonu voilà kon nag mu ngi noonu allahu akbar kon daal affaire baa ngi noonu eh, xam nga ndax bariwaay bi lu muy gën a bari lépp xisaab lay doon waaw ndax borom bi lépp lum la jox bés dina jot yuhaasabul mar'u ala an-naqiri nit ki de dinañu ko xisaab gis nga tàndarma boo ko dagee buum gu sew ngay nekk ci biir tàndarma bi lu toll noonu sax borom bi dina ko ci xisaab du bàyyi dara waaw mooy moom xisaabam day gën a simple ëllëg bu dee ci yii la yem mais nag lu muy gën a bari ah muy gën a yàgg ca fañ koy fañ koy xisaabi ëllëg waaw te nag lu muy gën a bari àqu ñu bari tamit di ci lalu ndax alal ji bu dee lu bari yow dangaa yor lu ëpp yow yow yow yow li la doy mooy àqu ñeneen dañ ciy greffé wu waaw xuquuqu al amwaal day mooy àqu alal day dugg àqu ña ngay dundal àqu ña nga xamante ne nii dañ ci am àq ci wàllu zakat ak àqu àqu àqu konteel yooyu yépp il nag borom bi bu ëllëgee dina la ci taxawloo daal di la koy laaj moo tax dinañ gis xadiis yi ci biir bala ñu jeexal bunt bi buy waaj a jeex te am na buñ ci gisoon sax boo xam ne xadiis boobu da koo répété waat waaw pour walla ñi nga xam ne xisaabu ñële ñu ñuy gaawee way ñàkk ñi ak xisaabu ñii ni muy yéexe mais loolu tekkiwul ne ni muy yéexe parce que li leen borom bi jox moo at ko moo ëppoon kon nag yow <laughs> lam lay xisaab booy dina yàgg la muy xisaab ka nga xam ne moom lu tuuti la ko joxaloon waaw mu ngi noonee <laughs> loolu rek la tekkiwul nga ne ah non kon nag am alal baaxul dañ naan la ku la wax loolu. kan moo la dem alal baaxul da ngaa ma répéter la liñ jeexale woon bii weesu tey rek tubaab saab saab waxoon ko <laughs> wala doy <laughs> waaw nuuru na laa nuur ne mar maalu saalih li rajul saalih est ak a baax alal ju baax ci loxoy nit koo xamante ne nii góor gu baax kon nag loolu la <laughs> waaw boo demee yow kay boo defee li la ci li borom bi eh, digal loolu kay amul benn loo ciy ci sa xibaar day jaar yoon waaw fa sawfa yuhasabu xisaaban yasiira ngay am <laughs> waaw ndax bu boobaa yow da ngay bokk ci ñi nga xam ne uutiya kitaabahu bi yamini waaw te bu boobaa comme que lu baax nga doon def sa sa téere ci sa loxo tàmmoon ca ñu dajoor nga koy jële te kookee borom bi nee na fa sawfa xilsif nañu yuhasabu ñu daal di koy xisaab xisaaban yasiira waaw Allahu akbar waaw te nag ñoo xam ne xéewal gi même ñu tuuti yi dafa laaj sant rawatina lu mu gën a bari waaw la in shakartum la azidannakum saa bu ngeen santee ma leen di gën a yokk mooy xéewalu yàlla jum la defal ju nekk ah am na nag obligation de sant bu nekk wet ga bul nekk pour waaw del fàttale ko sa borom mi la ko defal nga koy wane te bañ di wane sa bopp daal di bul fexe koo naan da nga koy nëbb lu mu gën a bari nag sant ga di gën a yeey ci yow alors que lu mu gën a tuuti yow say mooy say bagaas <laughs> moo tax ñu tuuti la ñoom bu problème amee seen bagages yëpp daanaka liñ am ci ci dëkk bi mën nañ koo defu sac à dos dañ koy dóor ci seen sac à dos seet la frontière la plus proche <laughs> mais ki nga xamante nii mooy boroom magasin yeeg borom hôtel yeeg borom kii firme yi kooku ñooy gën a sonn <laughs> kooku moom bu bu bu bu mbir yi nar a rëngee réew mi. moom mooy gën a tiit parce que danaan mooy ndax li mu am ci réew mee bari <laughs> waaw <laughs> waaw <laughs> moo tax ñoom boo seetloo alxuraan yu bari bu sax bu ay ma bu yónnee bu suñu boroom yónnee ay yonent alayhimu salaam ñu ñëw ñay wax ñooy lan qaala al mala'u alladhina kafaru mooy boroom al mala assemblée ba ñi nga xam ne ñoom ñooy boroom pouvoir yi borom alal yi borom dayo yi ña yor pouvoir yeeg mbir yi ñoom ñooy wax parce que ñoom il se trouve menacé les premiers mais rek duñu ko ñu ñàkk ni ba peuple bi dañ leen di gëmloo ne pour votre intérêt yéen la ñuy défendre alors que à vrai dire ñoom seen bopp la defender défendre d'abord bu dee ne sax dinañ défendre ñi ci def <laughs> waaw kon nag mooy lii dañuy woo ci alqanaatu ci doylu waaw ki ne yow borom bi bu la mayee ñett yii waaw bu la mayee ñett yi baytun taskuna kër goo xam ne wala néeg boo xam ne ci nga dëkk yére boo xam ne mbalaan ay sàng ay càngaay yére yoo xam ne moom ngay yére boo xam ne moom ngay suturloo woo man koo sol mu bu dee jigéen mu muural la sa lépp ba nu def xar kanam yeeg tenq yi bu dee góor moom mu muur sa yaram yi awra yi wax nañ ko fan yee wajjil ful xubs nga am loo xam ne pain boo xam ne ci nga ci mën a yëy boo xëywee wal maa am ndox moo xam ne di nga ci man di naan boo waree sangu set sangu set boo waree na euh, fóot dara ci ci fóot boo waree raxas raxas boo waree sangu sangu boo waree naan naan est-ce que yor sa benn teen yow moom borom bi dajaleel na la àddina waaw daganeel na la àddina sa sa sa sa kii waaw waaw Allahu akbar hmm? daganeel na la ko am na nu ko yonent bay saar saa waxe ci benn xadiis waaw ne nit ki bu xëyee ah, daal di am li nga xamante ne nii mooy mu ne man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'aafan fi jasadihi indahu quutu yawmihi faka-annamaa hiizat lahu ad-dunyaa Allah cam <laughs> boobu neexati na de wallahi ci kitaabu Zuhd bi la ko Imaam Tirmidhi indi ah <laughs> mooy Seydina Abdallah al-Khatami al-Ansaari alxatmiyu abdallah ibn mihsan alxatmiyu waaw mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'aafan fi jasadihi indahu quutu yawmihi fakaannamaa hiizat lahu dunya <laughs> mu ne képp koo xam ne dafa xëy ci yéen aminan nekk ku dal nekk en sécurité xalaatul ay bomb yuñ may sànneeg ay pistolet yuñ may dóor ay ay sàcc yu may yu may yootal ah ab régime boo xam ne ci man la teg bët di ma sonal saa su ne wala loo xamante ne nii sama fit wi du dal koo xam ne dafa xëy aminan fii sirba waaw mooy ci boppam am ñu ne mooy ci këram waaw amul dara lu muy tiit du génn këram naan yi man du manoo man du ma liggéey parce que daa wóor kër gi bu ma ko bàyyi doon gaa yi ko gaa yi sàcc ko hello oh, fii wóorul fii sor il il il il vole toutes les affaires non man du dem non yow nag loolu lépp dal la nga sa xel dal waaw mu ne ku xëy nag aminan fii sirba amut dal ci boppam waaye ci dëkk waaye mu'afan fii jasadi lii nag moo tax fii sir li muy gën a niru mooy fii bayti parce que mu'afan fii jasadi am aafiya amoo dara lu lay metti amoo benn feebar amoo dara ci sa yaram lu la dal ba pare waa jooj indahu quutu nekk na fa moom am na li mu war a dundee bés boobu am na dépense bu doon tey mu ne kookee faka annama xiisat lahu dunya mu ngi mel ni dañ koo xëccal dajaleel ko àddina teg ko ci loxoom xam nga lii wallahi lii yonent bay saa saa wax moo am sauf que comme ñun dañoo bëggee wallahi ñi am lii ci ñun bari na mais kan moo ci jàpp ne ñun xiizat lahu dunya <laughs> kan moo jàpp ne fii mën a yii nii ku ko am mooy mu ngi mel ni am na àddina lépp ah. sa waaye dafa xëy nekk na réew moo xam ne réew mu jàmm fi am bi mu xëyee yeewu na yëngal ay tànkam mu yëngatu ah fuddu dem ci wanag wi génnaat dem jàpp julli hein bu amee njaboot yee njaboot bi nàngam ak nàngam dara dalu ko amul benn comprimé muy jël parce que bopp bi day tëgg wala biir bee metti amu ko <laughs> yooyu amu ko ba pare mu am indahu quutu yawmi mu am dépense bëtam bés boobu amul problème mu ndax c'est réglé yonent bay sa sam ne kii mu ngi kii daja mu ngi mel ni dañ koo dajaleel addinam jox àddina teg ko ci loxo fii mu ne wax dëgg yàlla lii ñun ñun ñun wallahi ñu ëpp ci ñun jàppawuñ affaire yi noonu waaw ñoo daq jàppat waxuma la xuutu yow mais ñun dañuy am xuutu sëriñ waaw dépense waxuma la dépense benn bés de non dépense semaine wala boo ala ñuy am daq kaas ñépp baye yi tay la gën a fees xamoo luy baye mooy armoire xala ma ne la gaal bi gaal gi moom moo gën a moom lu ko xamul baye moom doo xam gaal bi gaal yooyu nga xam ne mag ñu njëkk ña ca lañ doon def seen bagage yi gaalu weñ yooyu waaw ah, wali weñ la en yii ñu gën a xas waaw yéere yéeg ñu ne fi xas bëri moom def saaku ceeb yi fees na am na diw bi bi fees na grenier bi ba grange bi am na waaw am na loo xamante koppar yoo xamante ne nii mën na koo jënde li nga xamante ne nii mooy li muy niinale ceebam ak lam safa saf safal yam cay def lépp am na ko mu ngi nii nekk en forme am am am am am santé waaye wallahi da ngay gis ñun ñu mel noonu ba pare du ñu sant yàlla bal di jàmbat jàpp na yàlla dafa ñu dara bi ndax lu tax li yonent bay saasaam ne woon dee leen xool ci nga xam ne yéen a ko ta ci wàllu àddina bee leen xool ci leen féete suuf waaye bu leen xool ci leen féete kaw ndax loolu moo gën a yeey ngeen di sant xéewalu yàlla aleykum bi mu def ci seen kaw ñun nag loolu lañ dul def suñu bët yi dañ koy daaj tout temps ci affaire àddina ku ñu ëppale waaw di ko ñee dëkk rek yow bu boobaa fàtte nga comme niñ ko waxee woon xéewal yi la yàlla defal tout le temps ngay tendre lu tax mu defal kële lële te defalu ma lii ndax sama xol sell la te mooy bàkkaar yi dina rëy bal mën naa yóbbu nit ki ci kéefër loolu wal <laughs> lii yonent bi saa saa moo wax moo am waaye nag dafa fekk ne alqanaatu wallahi mooy lu jafe moom lañu bari amul wal iyaazu billah ñu bari loolu lañ amul waaw loolu lañ amul yal na nu ko borom bi may kon yal na nu ko borom bi may lii def yonent bi saa saa dañu ci xamal doylu dañu ci xamal tuutil ci mbiru àddina waaw bu ñu nekk rek di daw ci ginnaaw jàpp ne tout le temps rek lépp lu ñu lu lu waay am ayu mën naa am li mu am ayu way way wayu gaaw way way way affaire yi daaw war de pourquoi non affaire yi daaw bi li moom man man soy non il faut non doylu alqanaa doy lool sa borom dalal ci sa borom tabaaraka wa taala fa nga mën dale li nga xam ne mooy alalu àddina sinon rek da ngay skutus wallah